waaw mooy loolu la illaa loolu nag amul toroxtaange googu illaa bi sababi hada lu dul sabab bu mel nii ndax yonent bi alayhi salaam waxam du ne waaw wa amsaalihi ak yi mel nii waaw comme nii nii ci ñàkk euh, toppatoo sàpp yi te yonent saa saa bu ngeen ko deful lii waleen di dal <laughs> yu mel nii nag moo tax lii dal no min tahaawunihim ci seenu sàggane waaw saggane gu ñu nekk bi sunna ci sunnaay yonent bay saa saam tëralinu ak doxalinu yonent ak njàngale wa adami mubaalaati ak seen seen seen ñàkk a faale du muxaalafatiha ne wuteeg ak seen yoon na wut dafa mu la quoi waaw dafa mel ni gaa yi daal wuteeg li yonent bay saa saam wax lu dara il le faut way nga gis ah, mooy liñ naan maa tay séduire maa tay je fais ce que je lii la ñuy doxal waaw lii la doxal fa innaka mu ne day waw doo dugg doo xaw a dugg benn jàkka boo xam ne jullit ta moom mii Makka la ne woon ah Makka la ne woon la ne ci kaaba gi la doon jàngale ba ni mu génnee àddina ci xalaqaat yooyu di am ci kaaba gi muy jàng ñuy jàngale def ay duruso moom ci la bokkoon waaw rahimahullah al cheikh al éthiopie waaw Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Éthiopie rahimahullahu ta'ala rahmatullahi uh, rahimahullah wa ala uh, uh, rahimahullah wa ta'ala voilà kon mu ne doo xaw a dugg ci jàkka boo xam ne jullit ñi daje nañ fa am nay jullit yu fa daje ngir joxe julli julli mbooloo lu dul li nga gis seen sappe yi dëng c'est rare nga dugg jàkka lépp ne correct cot waaw te kii wax Makka la dundu yaa deux mille vingt et la génn àddina côté boobu deux mille vingt et ci deux mille vingt yi moom miy wax nii rahimahullah waaw mu ne loolu li nga gis seen sàppe yi dëng gis nga nag bu la doxal sunna ak laayi biir taxee jóg ba nga sàkku kenn ci ñoom ne ko tee ñoo matal sàppe bi feesagul de ñu avancé ñëw leen fii ci kanam aw walla nga ne leen defar leen sax seen sàppe bi am na am na couloir seen diggante daa am ay ay passage ay passerelle defar leen susuloo susuu leen mu ne da koy gis waajañ ko wax mooriban mu wan a ginnaaw loolu ñu ko wax bàyyi danaa ñu istijaaba sori di dëggu di di di di topp liñ ko wax te waa waxu ko loolu lu yeneen saa sam digle waaw ba am ba des rubbamaa xaala baax nga dégg ñeneen ñi di wax naan sotti li naf si dañ naan la eh julil sa bopp te ba te ba laa tatadaxal fii sha'ni ghayr bul jéem a di dugg ci loo xam ne sa yoon dawu ci waaw mêle de tes affaires. tontu bu ñagas te ñaaw lañ ñu dem sax di ko waaye ah, féministe dem di julli mu ñëw di ma wax waaye wax naa ko loo xam ne xaw ma tuma tardé waaye bu <laughs> dootuma bu amee jom de dootuma dootu dootul gisati ma taxaw ma naan ma ay nàngam yaay dañu dañu waane quoi waaw ku ci gis mu foog na diina ji mooy ba yow bàyyi ma ko moom wala ndayam wala moom mu ne fi wax yu ñaaw la wax wallahi waaw <laughs> waaw alors que waaye la def loolu wax la li yonent baye saa saa doon wax saxaambaal sawwu sufuufakum waaw istawu wala taxtalifu bañal la ci ñu xol yi wuute loolu moo tax mu ne la te ñoo def lii te topp sunna nga ñëw di ko ci wax wax yu ñagasooy ba pare dem di ko jëw dem di ko jëw waaw ba pare jàpp ne yaa ngi def fulla yow yaa réer wal iyaadu billah kon loolu nga foog ne loolu jàmm la waaw waaw mu ne li ci gën a dee garaaw nag <laughs> summa idaa daxalu fi salaat tara al-ajab al-ujab min musaabaqati ba'dihim lil imaam fil intiqaalaat waaw wa muqaaranati ba'dihim waaw lahu bal kama qaala ba'duhum inna al-mustahabba fi madhhabina al-muqaarana <laughs> mustanidan ila ba'di aqwaali saaqita wa aqwaali saaqita muxaalifati lil ahaadiis saxiixa waaw <laughs> Allah mu ne nag lenn nag léeg-léeg boo gisee nag lool mooy bu ñuy waaji julli bay sàppe yi waaye buñ commencé julli mu ne waaye buñ commencé julli nga gis nag la gën a tee yéeme waaw nga nga gis la gën a tee yéeme waaw nga gis la gën a tee yéeme nag nga gis ko mooy lan waaw imam bi balaa sëgg nga gis gars yi di ko anticiper sëgg yi di ko njëkk a sëgg ñii di ko njëkk a sigg ñii di ko njëkk a kii booy wax ñu naan walla man man mazhab bi ma nekk nangam ak nangam ci wax yoo xam ne wax la yoo xam ne dafa wuteeg li wér ci sa hadis yu yonent bi alayhi salaam waaw mu ne nag jeexal ginnaaw gi ah <laughs> wala hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim waaw waaw lii lépp ngir ñu génn ci comme li mu waxoon ci kaw rek amul luñ ci mën a génne du pexe du kattan lu dul ñu delluwaat ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam te jaar ci li ñu yàlla digal waaw waaw allahumma arina alxaqa xaqa warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma sabbitna ala sunna ahyi ahyina alayha wa amitna alayha waj'alna min xiyaari ahliha ahya'an wa amwaatan innaka sami'un qaribun mujibu da'awaat allahumma amiin waaw mu ne ah ay borom bi waaw ñaan gu am solo gee yal na ñu yàlla wan dëgg waaw dëgg dëgg dëgg yal na ñu ko wan te nga wërsëgal ñu ñu topp dëgg ndax loolu wërsëgu yàlla la am na yoo xam ne xam nañ dëgg mais dañoo rëy te ñoo ñoo gën a garaaw waaw batarul xaq waxamti naas waaw waaw yeneen saa sala waxoon waaw bi yow di bañ dëgg ba pare xeet ña ca ne xeet nit ñi yal nañu ci yàlla musal wa arinal baatila allahumma yal nag ñu wan neen baatilan dëgg-dëgg neen warzuqnaa nga wërsëgal ñu ijtinaabahu moytandiku ko ndax moytandiku neen loolu wërsëgu yàlla la allahumma ee suñu borom sabbitna ala sunna yal nag ñu saxal ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar jaaral tëralinam doxalinam yal nag ñu ci faat te boo ñuy dekkali yal nag ñu ci dekkal dekkil te nga def ñu ñi nga xam ne ñooy ñi gën ci waa ñi topp sunnaay yonent bi alayhi salaam yoonam ak doxalinam moo xam bu ñuy dund ak bu ñu génnee àddina yow boroom bi tabaaraka wa taala yaay aji déggaakoon ku jege yaay aji déggaakoon yaay aji nanguwaakoon ñaanu sa jaam kon yal nañu borom bi nangu amin wallahi hada bahsun nafisun jiddan waaw lii mu ci wax nii lu ama am solo la wax ju am solo la qawlu nafis boo xam ne wallaahi ko waxal yàlla xam ne ñun lii la voilà lii moo xew ci suñu biir léegi nag moo tax waruñoo nekk di pour pourquoi ñuy rëq suñu ndigg fil ghudu wal asal en tant que musulman waaw lu tax xut su mënuñ ci dara fu ñu jógee sioniste yi rëq suñu ndigg ñun ñëpp ñu taxaw di xoole waaw fu nekk ñu def manifestation ça ça ça ça c'est l'arme des des ñàkk ñi amul ñi amul euh, dara ñun bu ñu yaakaaree ne loolooy tax mu réglé wu mooy rey nañu suñu bopp waaw le Seydina Omar ibn al-Khattab boo xool de moo fi am radiyallahu anhu waaw ñun <laughs> borom bi daf ñoo teddal yëkkati ñu jaare ko ci lan ci l'islam lam waxoon Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah te al-Quds boog la ko doon waxe Jérusalem foofu la ko doon waxe keroog bi muy dugg si di jël si eh, li nga xam ne mooy caabi Jérusalem waaw li nga xam ne jullit ñi eh, jël nañ ko teg nañ ci mu ñëw waaw ànd ak sol yére yi ko xame ànd ak benn jaamam bu ko benn kii bu koy liggéeyal waaw war waayam bi dañ ko doon awante neewul may amirul mu'minin est-ce que tu imagines waaw bu waree ba benn ci distance mu wàcc ki koy liggéeyal ki ñu naan kii mooy booy bi bu doon tay ñu ne sëriñ bi taalibe bi taalibe bi te loolu taalibe bi sëriñ bi day war fas wi ba bërëb sàngam mu wàcc taalibe bi yéeg war ba bërëb sàngam ñu wàcc noonu lañ doon def te loolu ci yonente way saa salam la ko jële fàttalikul Badar alayhi salatu wassalam ba muy ànd ak ñoom Seydina Abu Seydina Ali ak Seydina Abu Marsad non non kii euh, waaw Abu Marsad al-Ghanawi radiyallahu anhuma ndax war waaye matul woon yonent bi saa salaam day war wàcc waaw ba wàcc ba ba mu waree wàcc Seydina Ali radiyallahu anhu ak Seydina Abu Marsad wala Abu Marsad al-Ghanawi radiyallahu anhuma ne ko ah yonent saa salaam ah ban may nañ la suñu waal mu ne déedéet ëpp ngeen ma doole te biir naa bëgg ñëw Allah mu ñëw wax lool Seydina Abu Ubayda bi ñëwee na ah pour kii change échange wu ndax poussière beeg li nga xam ne mooy voyage bi mu jógeeg lool ngir yéefér yi ne fi ak waa ñu ñu jox ñu jox jullit ñi caari Jérusalem ala dofin si ak toroxtaane mu ne leen mukk mu ne ko mukk nii laay dugge ci dëkk bi te nii laa fay deme waaw ñun ay nit lañ yoo xam ne l'islam moo ñu fee dal suñu sàkkoo ak seddaage en dehors de l'islam azalla l'islam azallana Allah borom bi dinañu toroxal te lool moo ñu dal waaw jàpp li yoneen saa salaam yàlla dina yónni ndaw ngir mu yëwénal suñu nekkin ah suñu lépp di dellu ci borom bi ñun ñu fowee wala pare foog nga ñun ci noonu dinañ ci amee jàpp quand même dinañ ci amee rafahiya wallahi la rafahiya ta la wax billahi fi adami ittiba'i sunnati rasulillah te la li yoneen saa salaam manoo am rafa ak ndaataa tëlx waaw moom kay xaqaara rek dunduk xaqaara ñenn ñi nag dinañ am seen salaire bu baax seen business bu baax ñu foog ne ñoo ci génn waaye loolu bi la cee génne te pas seul sur terre am nga sa co-religieux ak ñi nekk nga xam ne yow xaqaara wallah wal iyaadu billah wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al léegi nag pour tëj fii xam naa nag on va gàttal quoi <laughs> masala waa léegi waaw kay waaye léegi lan mooy àttee defar sàppe ci julli benn waaw may nga ne waaw ah coronavirus niñ doon def sàppe yi <laughs> un mètre entre un mètre un mètre <laughs> <laughs> insha allah waaw ah, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim léegi mooy boroom xam-xam yi dañoo wute ci masala boobu taswiyatu sufuf defar sàtte yi mu jub xoj waaw loolu lan mooy at ah, léegi jumhurul ulama te loolu boo ne demee ci ñeenti mazahib bi lool moo fa gën a siiw mooy lan que ne loolu dañ koo sopp waaw dañ koo sopp mu am beneen wax boo xam ne ku mel ni imaamul Buxaari parce que imaamul Buxaari yi ni mu doxale ngay xam ne imaamul Buxaari yi daa jàpp ni lii farata la xam nga moom faqhul Buxaari yo fi tarjuma <laughs> al imaam al imaam al Bukhari rahimahullah fiqum bu rëy da nga koy gis ci ni nga xamante ni nii mooy eh, eh, ni muy tudde bunt yi waaw ni muy defee buntu yi non ci ngay gisee fiqum bu rëy sawaay di di di di di tëb di leer nañ waaw <laughs> imaamul Bukhari rahimahullah dafa tudde buntu boo xamante ne nii di wane na lii farata la waaw. mooy defar sàppe faratala <laughs> la loolu di wane ne kon moom mii loolu la jàpp voilà waaw léegi euh, mu des ak ki ak ki nga xam ne mooy al imaam Ibn Hazm mooy zahiri yi imaam Ibn Hazm <laughs> waaw <laughs> waaw parce imaam Bukhari dafa def baabu ismi man lam yat yutim man lam euh, yutimma sufuf man lam yutimma sufu buntu bakkaar fe bakkaaru ku dul matal sàppe xam nga loolu moom manuñ la ne lii du farata ba pare nga ci am bakkaar kon noonu lañuy xame ne ci ci mu ko defee ngay xam ne lii kon moom loolu ci jublu quoi voilà parce que budul woon loolu <laughs> waaw baabu ismi man lam yutimma sufuuf waaw waaw kon nag loolu bakkaaru ki nga xamante ne nii du euh, euh, matal sàppe ak imaam Ibn Hazm imaam Ibn Hazm nag moom rahmatullah alayhi muy zahiri bi moom dafa dem lu gën a kii da ne non seulement farata la mais ma ne sa mooy képp koo xam ne dugg bi ci jàkka gis sàppe yi yow sàppe bi matagul nga ñëw taxaw fee wala defaroo sàppe bi yow boo jullee sa julli baaxul waaw yow moom de toute façon bafala salaat yow sa julli moo yàqu waaw léegi nag wax yaa ngoog léegi mooy wax yi ana ku nekk sa wax foo teg ak lu gën a dëgër ñu ne la bi tasarrufin wa ujaala insha allah eh, waa jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñoom bari nañ hadith ñuy tegtaloo yoo xamante ne ci la ñuy tegtaloo ngir ne mbir mi dañ koo sopp te bokk na ci mooy hadith yi ñu noonu waaw parce que yonent sa saa saam dane sawwu sufuufakum fa inna taswiyata sufuuf min tamaami salaat eh, matal leen seen sàppe yi mu ne kon yeneen saa saam dane matal leen seen sàppe yi defar leen seen sàppe yi mu jub waaw ndax defar sàppekat matal ko cooworal ko mu jub koj droit waaw loolu daa bokk ci liy matal li nga xam ne mooy julli waaw ak li nga xamante ne nii moom la wax min am na yeneen riwaaya aqimu saffa fi salaa fa inna iqamata saffi loolu waa xadiis sayna Abu Hurayra min husni salaa waaw te lool eh, eh, mu ne yeneen saa saam na matal leen taxaw leen matal sàppe yi ci julli ndax taxawkat di matal sàppe bokk na liy rafetal julli waaw kon yii nii yëpp nag ñu ne gis nañ imaamul Buxaari min iqamati salaa ci riwaay Seydina Anas bi euh, euh, léegi ñoom ñu ne lii day wane ne euh, lii sunna la comme ni ko ñoom al imaam ibnu Battaal al maliki rahmatullah alayhi waxe ndax bu doon farata la yonent bay saa saam du ko def ci li nga xam ne day taaral parce que liy taaral bokk la mbir ma mooy mbir ma mu ngi fi ba pare waaw mooy luy yokku la mbir mi mais buñ la nee euh, nangam mooy nangam boobu ñu lay wax nga embellir ko rafetal ko mu ngi ba pare kon julli bi am na ba pare kon la koy taaral nag loolu manu nekk loo xam ne farata la boo xam ne dañ naan farata la voilà sauf euh, day day yokk da koy gën a naayisal nag da koy gën a taaral waaw kon loolu la euh, loolu loolu la quoi li mu wax min iqamati salah kene loolu la kene loolu day wane ne sunna la ci gàttal ñoom loolu la ñu wax waaw <laughs> waaw hein kon loolu ci gàttal ñoom loolu la ñu wax léegi nag mu des ki nga xamante ne mooy lii ñooy seen dalil ci gàttal quoi parce que dañu bëgg a euh, jeexal ko euh, tij euh, buntu mi kanta ñi nga xam ne mooy al imaam al yi moom wax nañ li mu wax parce que moom ni mu tuddee buntu bi ngay xamee parce en plus bi mu waxee baabu ismi man lam yutimma sufuf mu ne haddathana Mu'adh na Asad qaala axbaranaa al-Fadl ibn Muusaa qaala axbaranaa Sa'iid ibn Ubayd at-Taa'i an Bushayr ibn Yasaar al-Ansaari rahmatullahi alal jamii' an Anas an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qadima al-Madiina faqiila lahu maa ankarta minnaa mundu yawmi ahidta rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala maa ankartu shay'an illaa annakum laa tuqiimuuna as-sufuuf. Sayyidinaa <laughs> Imaamul Buxaari mooy li tàllale bi mu tuddee buntu bi noonu bon ba ci Sayyidinaa Anas fekk Sayyidinaa Anas dafa ñëw Madiina Seydina Anas dëkkuloon Medina maanaam aywa déggoo li ma la wax Seydina Anas <laughs> Medina la dëkkoon mais Basara la mujjoon dëkk te fa la génne àddina sauf que comme mbokk saxaabaan yëpp fu ñu mënoon di nekk ci àddina léeg-léeg dañuy ñëw aj si léeg ñu ñëw Medina ñëw ziyaare ji Yonent bi alayhi salaatu salaam ak foofu te tamit seen foofu lañ dëkkoon Seydina Anas dafa jóge Basara mooy fa mu dëkk léegi ñëw Medina moom la naan bi mu ñëwee Seydina Anas bi mu ñëwee Medina nag dafa ñëw. léegi nag ñu ne ko ñu ñu laaj ko ndeysaan gars yi kontaan su ah, non sunu Maalik xaadimu rasuulillah sa salam sahaabi rasuulillah sa salam léegi ñu ne ko mais <laughs> euh, euh, lan nga lan lan daal mooy li nga xam ne xàmmeetoo te d'accord ci te mu ngi xew ginnaaw ba nga jógee ah, mooy mooy mooy mooy mooy euh, jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba léegi lan daal nga gis ñun ci suñu jëf loo xam ne daal. Euh, rafetlu woo ko daal mu ne man daal lenn laa xam ne rafetlu ma ko te gis naa ne loolu moom baaxul te nekkul li nga xam ne yeneen saa salaam loolu jamonoom noonu lañ doon def ginnaaw ba mu leen ko jàngalee bañ tënku ci mooy yéen gis naa ne yéen aw dara lu may lu may lu may lu may rafetluwul ci li ngeen di def illaa lu dul annakum laa tuqimuuna su yéen gis naa ne sàppe yi du ngeen ko jugal te loolu mbiri la nekkoon moo daa doon wax keroog ne bul nga dem Medina Makka umra ji wala ak gis sàpp yi nim mel léeg-léeg wax naa la bu dee image la surtout Makka de loin dañ naan ci na wala gars yi bi ni mu kiiwee mais boo alaa lup di zoomé ba jege léeg-léeg nga gis ay porox ndollu ci diggante sàpp yi wala ciy sàppe fee ñuy sàpp loolu nag Seydina Anas radiyallahu te moom la imam euh, Abu Mas'ud doon wax sànq bi ñuy wax te yéen léegi yéen ashaddu ikhtilaafan yéen a gën a tarkuute Seydina Anas ne man gis naa ne yéen li nga xam ne daal rafetlu ma ko te amul woon mooy ne yéen ñii yéen du ngeen du ngeen rafetal seen sàppe yi du ngeen ko jubal laa tuq yi nuuna sufuf du ngeen coow wooral li nga xam ne mooy sàppe yi ñoom imaamu Buxaari kon loolu imaam Ibn Hazm rahimahullah ñu ngi ci seen dalil ñoom euh, mooy ñoom ci loolu euh, euh, ki al imaam Abu Muhammad ibn Hazm rahmatullah alayhi kanta moom euh, wax naa la li wax moom bon euh, waxam wute nag wax imaamul Buxaari imaamul Buxaari day gis ne bàkkaar waaye bépp fekkwul ne lépp loo xam boo ko defee am bàkkaar day tax loola yàqu la ngay def xam nga nit mën ngay julli di sàcc mooy waaye mën na julli ki nekk moom lu mu takku ci moom mais loolu am lu mu jël ci moom dugal poosam ndax waa ji poos bi daa ruy mu kii sa waaye xam ne furuk furuxam ji mu yor loxo bi ci biir am lu mu jël dugal poosam kooku est loolu daa yàq julli ji non pourtant mais na loo xam ne bàkkaar la mooy sàcc <laughs> waaye yàq moo tax imaam Buxaari bo waxam bokkul ak bu imaam Ibn Hazm ah. imaam Ibn Hazm moom rahimahullah wax naa la ko sànq moom dane képp koo xam ne ma ne eh, eh, loolu farata la defar sàppe yi jubal ko te julli képp koo xam da koo bàyyi yow moom sa julli yàqu na waaw waaw moo tax mu ne farata la ci képp koo xam ne dañ lay jiite ngeen yemale sàpp yi bu ci kanam topp bi ci tegu ba pare fat wa mooy pentaloo bi tëstal kii maanaam ndey euh, ndeyjoor ak ndeyjoor mbagg ak mbagg yooyu gis nga boo ko deful ah gis nga boo ko deful ah ba pare mbagg yi tolloo tànk yi yooyu yëpp loolu boo ko deful loolu day wàcce day day day day yàq si julli waaw waaw bés boo gisee foo xam ne am na porox ndollu duggoo fa sa julli yàqu na léegi nag moom fi mu tegtaloo mooy xadiis Seydina Nu'man mu ngi ñëw gisoon nañu ko radiyallahu taala anhu muy xadiis bi nga xam ne mu mooy mille ñun ñu ngi mille quatre-vingt-sept mooy dans deux xadiis xadiis bi ci tegu bi ci teguwaat xadiis boobu mille quatre-vingt-neuf bu Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu taala anhuma mu ne yeneen tubaab yi nee na la tusawwunna sufuufakum aw la yuxaalifanna Allahu bayna wujuuhikum mu ne yeneen tubaab yi saa saa nee na waat naa ne di ngeen jubal seen sàppe yi wala borom bi tabaaraka wa taala dina féewali seen diggante seen xar kanam yi kenn dootul dëgg gis xar kanamu keneen ndax lan mbañante bi nekk seen xol moom la ak Cheikh al Éthiopie rahimahullah doon wax sànq léegi ñu ne loolu benn la mu ne lii ab tëkku bu la te nag tëkku tari nii du nekk lu dul ci loo xam ne nag mais loolu kabira la mooy bàkkaar bu mag na ci kabaayir yi ba pare euh, euh, euh, mu wax ne Seydina Anas bokk na ci li nga xam ne ne yoneen saa salaam ba mu ñu diggalee mbir mi kaana ahaduna Seydina ki ci sunan Abu Dawud an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma hadiisam bi imam Abu Dawud soloo na ko am na foofu wax na comme li Seydina Anas wax ne moo tax kenn ci ñun saxaaba yi dañ doon appliquer la lettre kaana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi saahibihi wa qadamahu bi qadamihi voilà mu ngi noonu te lool bu dee bu Seydina Anas bi sax Imaamul Buxaari la nekk voilà léegi bële bu dee an-Nu'maan ibn Bashiir bi ka'bahu bi ka'bi saahibihi voilà mooy nga gis kenn ci ñun da doon jël tëstën maanaam tëstën maanaam tëstën mooy dernier tànk mooy tontu maanaam tontu waaye kii bi lay fësale loolu mooy hadith nu Nu'man ibn Bashir bu dee imam euh, Anas mooy ndëgg tànkam lay fësale ndëggu tànku keneen mooy dañuy dañuy fësale mu sësoo mooy cat ya voilà pas ci ginnaaw mais fi ñu nekk ci euh, euh, ci guddaay bi voilà noonu lañ doon def ak seen mbagg ak seen mbagg noonu lañ doon def ba pare ñu ne bokk na tamit li nga xamante ni nii mooy li nga waxoon sànk ci kaw am nga loo ko waxoon naan Seyna kii Seyna Omar radiyallahu ta'ala anhu <laughs> waaw mu ne bon moom da ne le fait que saxaaba yi doon def nii Seydina Anas dañ doon jël tappale seen tànk seen tànk yi seen mbagg seen mbagg mu ne loolu ijmaa la saxaaba saxaaba yëpp loolu lañu wax saxaaba yi yi yi nettali xadiis yu mel nii yëpp loolu lañu wax ne noonu lañ doon def bi ñu ko leen saa sallam digale kon loolu benn mbir la léegi nag mu am beneen affaire ñu ne loolu façon mu ne moom abu euh, Muhammad ibn Hazm loolu façon ijmaa la boo xam ne ci biir daa nekk ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum te waxoon nga fi sànq te loolu euh, dañ la koy àbbaat te ne euh, kii Umar radiyallahu anhu ab mooy biir raam rek yaram boobu mu doon yor bu ñëwee di defar sàppe boo xawee kii danaan la ko tër waaw <laughs> Seydina Abu Usmaan an-Nahdi ci boppam <laughs> imaam ah, ah, kii ah, Ibnu Hazm ne ñun solo nañ ci sanad boo xam ne bu wér la bu jële ci Abu Usman an-Nahdi moom Abu Usman en fait jamono yoneen saa salaam fekke na ko gisul woon yoneen saa salaam muxadram la voilà euh, euh, <laughs> mooy Abdurrahman ibnu Mull waaw rahimahullahu taala mu ne moom man dama ne woon <laughs> jamonoy Seydina Omar bokk naa ci yi nga xam ne Seydina ne duuroon na sama tànk bi benn bés tël <laughs> ma defar sàppe bi Seydina Omar ne ci daal gis ma man Abdourahman ibn Mëll sawaay may Abu Abu Usman may kii <laughs> mu ne mu jël affaire am dama ko tël ci tànk sawaay <laughs> waaw léegi nag imam Ibn Hazm ne Seydina Omar nag nekk di dóora yaram boobee ci loo xam ne du farata quoi <laughs> parce que quand même euh, mbugal la façon mbugal la di mbugal nit ci loo xamante ne nii euh, mooy c'est pas grave <laughs> woon dagan quand di dóor yaram boo xam ne bu bu ko lawul la bu ko lawul la di ko fëggub yar ba pare <laughs> ci loo xam ne farata ba pare mu ne da ko doon Seydina Ousmane yàlla am noonu la doon def mais moom doonu doon dóore dama Seydina Ousmane dafa la da doon déggal kenn ne ko duggal ci mu mu xool sàpp yëpp ba mu jub waaw bu paree ba lépp jub ñu daal di koy wax mu ne léegi nag imaam naxas mu ne ñaari xalifa yii di doon def lii saxaaba yee fi ne woon loolu ijmaa la ci ñoom te amul kenn ku leen ne noo du nii ku wuteek ñoom waaw te euh, mu nettali ne Suwayd na Ghafala mooy ba léegi imaam naxas mooy développé ay mbiram rahmatullah alayhi <laughs> ci al-Muhalla nag la doon développé affaire am yi rahmatullah alayhi <laughs> téereem boobu mu ne ginnaaw gi ki nga xam ne mooy Suwayd ibn Ghafala nee na Sayyidina Bilaal <coughs> waaw mu ne kaana bilaalun huwa muaddinu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moo doon nontal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bilaal mi ñu xam rek alxabashi mawlaahum mawla abi bakr alqurashi boog mawlaahum waaye alxabashi aslan radiyallahu taala anhuma moom alqurashi mawlaahum da doon dóor suñu tànk yi ci bu ñu doon waaji julli ngir wayu saw yi manaakibanaa di defar suñu mbagg yi di ko kii waaw ngir mu jubaloo ci laata ñuy commencé léegi nag mu ne imaam Ibn Hazm comme suñu wax Seydina Omar rek Seydina Bilal quand même doon loo nekk di dóor gaay ci loo xam ne du farata quoi voilà ba pare Seydina Anas li nga xam ne mooy xadiis boobu Imaamul Buxaari tegtaloo loolu mu loolu xamu ko yii daal loolu li nga xamante ne nii euh, mooy li nga xam ne moom d'accord ko ci li ngeen di def léegi yooyu yëpp <laughs> mooy dalil yi nga xam ne daa tax moom mu ne kon lii farata la euh, wallahu taala léegi pour tëj pour jeexal mooy. incha allah euh, boo gisee nag affaire c'est vrai euh, li nga xam ne yonent saa salaam moom la ci teg ci ñàkk a defar sàppe quand même loolu lu garaaw la waaw di ngeen waat naa ne la tusawwuna sufuufakum di ngeen defar seen sàppe yi aw la yuxaalifanna allahu bayna wujuuhikum wala borom bi dina jaawale dina féewale li nga xam ne mooy seen xol yi ak istawu wala taxtalifu ndax. jubal leen xadiis bi ñu gisoon bee passé bu imam Abu Mas'ud bi te bu leen wuute ndax fa taxtalifa qulubukum bu ko defee seen xol yi daal di wuute dëgg yàlla loolu euh, gis yooyu yëpp ba pare ne mbir mi lu ñu sopp kese la loolu day xaw a moo tax amaana wax bi nga xam ne mooy bi gën a euh, diggu doomu mooy li imaamul Buxaari jàpp ne loolu te pare lool fara lool mooy farata la waaye nag du tax nag ñu ñëw di dem ba ñu imaam Ibn Hazm nag wax ne day yàq julli waaw que day yàq julli parce que ñàkk koo defar xoolal loo xam ne yonent sa alayhi salaam hadith 1091 bi hadith Sayyidina Ibn Umar nee na eh, di naan aqimu sufu matal leen sàpp yi waxaalu baynal bi eh, mooy sëkkale leen eh, rapproché leen li nga xam ne épaule contre épaule mbagg mbagg wa suddul xalal te ngeen fatt li nga xam ne mooy diggante yi am seen diggante espace yi wa liinu te nooy leen seen diggante mbokk yi seen digg seen kanam mbokk yi wala tazaru furujaatin li shaytaan bu leen bàyyi ay espace ngir shaytaan est ce que mën nañ leen li ngay bàyyi shaytaane loolu dara newu ci wal iyaazu billaah loolu moo tax euh, ba pare mu tekki wa man wasala saffan wasalahu allah wa man qata'a saffan qata'ahu allah yeneen saa sallam ne képp képp ku joxal ku ku jot ku euh, euh, jot jottali matal ab sàppe def ba mat yàlla dina la matal dina la yokk dina la euh, wasala dina def nga jokk nga ci moom waaw waaye képp ku dogub sàppe sàppe mel ni nga ñëw bàyyi lee di defaat leneen dagg ko wala bàyyi ay diggante loolu yàlla dina la dog loolu lépp ak yeneen ak yeneen waaw loolu nan lañ man a waxee ne loolu dañ koo sopp képp moo tax wal wal ilmu inda allah li gën a dëgër mooy li imaamul Buxaari yi jégg jëm mooy ne farata la waaye nag duñ ne nag ku ko deful sa julli day yàqu parce que loolu il faut ñu beneen texte buy leeral ne jool day yàqu julli te loolu nag lañ amul moo tax euh, imaam Ibn Hazm amaana li mu wax loolu gënu la dëgër waaw que yàq dëgg lañ d'accord nañ ci moom que farata la waaye que ne yàq moom ah euh, julli ji nag daa laaj. leneen loo xam ne moo koy leeral te lool nag la ñu amul moo tax nag mënuñu tëb di àtte ci julli nit ñi naan mbir mi euh, day yàq noonu julli loolu nag mënuñ ko wax noonu ci kaw noonu kon ci kaw noonu nag ci la ñu yem na léegi nag mu def benn affaire waa léegi coronavirus nag <laughs> niñ doon defaree sàppe yi nag sàppe yi un mètre un ñu ne la lool darura la daa nekk jamono joo xam ne du jamono ixtiraar yi ixtiyaar yi du nit ki moo ko tànn parce que daa am lu xew parce que da ngay xam ne bu dee yiñ lay wax ni yëpp mooy bu dee à normal la waaw ñu jullee noonu moo gën ñu tëj jàkke yi waaw jullee def ay distance un mètre ni ni ñu xew woon dans deux mille euh, vingt et un de euh, euh, ba ay deux mille vingt deux deux mille vingt trois yooyu en tout cas fin deux mille vingt deux nga xam ne même Kaaba ga c'était comme ça mais dina fépp yi loolu mooy li waaw parce que ab dara wu yusaal loolu bu amee dañ koo war a euh, jañ léegi nag comme que mbir yi ñi nga xam ne ñoo experts yeeg yooyu ak ñi nga xam ne ñoo ñoom la seen xel seen xam-xam màcc ci loolu li ñu waxoon mooy nañu def distance loolu la ñuy def moo gën ci jàpp kay léegi nag bu boobaa mooy dafa am ngànt bu tax tasuyatu sufuuf bi nga xam ne ci suñu côté dañu jàpp ne daf farata mooy loolu farata boobu mënatu la nekk lu tax parce que daa am loo xam ne lor boo xam ne dafa ñëw. bu présenté wu te loolu bu amee sharia du la ah, non non non non non def nii acca non moo tax ci julli euh, ci xare xam nga suñu borom euh, wàcce na ci euh, suratu nisaa yi li nga xam ne mooy julli tiif mais wax na bu dee wayu xittu fari jàllal aw rubbaana yoneen saa tam bi jiite nit ñi mais nee bu dee gin mbir mi gin loolu nag waaw bombardement yeeg ak dóorante fii ji yeeg kii xeej yeeg yooyu boo xam ne moom nekk fa di dajalato di dajale gaa yi mënatu la ne bu boobaa day leen dóor ay ay ay jaasi di ay bal flow di dóor ay bomb tey julli waaw est ce yow gis nga julli ju mel noonu julli yoo xam ne da ngay julli ñu nii te moom amul bon foog nga xam nga xibla bi manoo ne man nag xibla bi il faut xibla bi ah parce xibla bi non bu boobaa foo jublu baax na waaw booy tàmbale boo ne Allah akbar ci xibla léegi noon bi du ne ah, man xam naa jullit ñi xibla farata la ci ñoom xaar nit damay bàyyi bañ gàmbaa ba pare ma wan leen ginnaaw ni ko tël déedéet yow bu la wanee gannaaw sariya danaan la julli te nga tourné ne ko tël maam la ne tël mu jeex voilà gis nga façon julli boobu ak julli ci nga xam ne day opérer rek médecin bi sëgg ci lii di opérer waa ji parce que manu ko fay bàyyi mu opérer ba pare di julli mooy yooyu yëpp xam nga loolu mooy bu dee nag julli ñi nga xam mooy en temps normal li ñuy def bu dara xewul bokkul ak bu dara xewee bii nag mooy daa amoon loxo xew pandémie la woon ab wabaa la woon ab kii la feebar la woon boo xam ne da doon wàlle léegi te sol masque ba pare def lool xam nga xam nga ci julli dañoo si ne julli di muur sa gémmiñ bi sa xar kanam bi sa kii bi sa sa sa gémmiñ bi sa bakkan yeeg yooyu quoi mais bu dee ne nit ki eh, comme eh, jamono yooyu waaw parce que pour des raisons de la loolu sharia bu sama yoon na mu ci non non ad-daruri zal te al-amru idha daqa tasaa wa idha tasaa daaq mbir mi bu dee ne daa xat dañ koy yaatal ah euh, bu bu dee daa yaatu ñu xatalaat ko mooy ñu ñëwaat kalam ne woon nañ ko matal sufuuf yi waaye bu dee dafa xat nag ndax problème am bu boobaa dañuy yaatal mbir yi tasaamox mooy dañuy permettre yenn yi loo xam ne duñ ko permettre ci loo xam ne bu dara xewul kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna mu daal di yem noonee ba jotaay bii di ñëw inshaa allahu taala ñu daal di gis hadis bi ci tegu muy hadis ba léegi bu Seydina Anas 1088 inshaa allahu taala wallahu taala a'lam